suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom benn fukk bi mu ne wa yawmal qiyaamati te bés pénc xam nga jëloon nañ sa laaya bii mais dañ ko àggalewul woon ndax waxtu wee jotoon mu ne wa yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba de bu ñëwee taraa di nga gis alladiina gaa yi nga xam ne kadabu ala allah ñoo doon nar ci borom bi tabaaraka wa taala di ko wutal ay ndend ak ñoo xam ne ñoom lañ koy bokkaaleel ak yi nga xamante ne daal mooy képp kuy waxal borom bi loo xam ne demewul noonu de wujuhuhum gis nga seen xar kanam ya bu keroogee muswadda day ñëkk daldi nga gis nga gis leen ñu ñëkk am ak ak ñuul ñuuluk ñëkk-ñëkk mooy ñëkk googu nga xam ne boo ko gisee rek xam ne waa ji muy ñàngal mbir mi mooy du moom la neex de mooy mbir mi affaire bi moo garaw mooy li mu gis mbugal mi mu gis ta leer na ko ne fa la jëm moo garaaw moo tax xar kanam nga day ñëkk dee alaysa ndax nekkul fii jahannama ci biir jahannama maswan nekkul delluwaay maswan dëkkuwaay delluwaay lil mutakabbiriina ngir ñi nga xam ne dañ doon foñu di rëy rëylu ci topp ne ñoom weesu dépassé nañ di topp ay nit yoo xam ne dañuy jóge fee naan yàllaa leen yónni ko waa waaye loolu mooy waxi lan ñun lool mooy lan lool kii lan lañu ëppalee ba naan ñu yàllaa ñu yónni gars yi dañu feebar quoi topp benn nit mel ni seen yi gise waay yow lu mu leen wax naan seen yuur yi lu mu leen wax ñu ne c'est bon loolu mooy lan man c'est pas ça te gis nga ka lay wax loolu kat mooy ca caaxaanam yi am na koo xam ne moom d'accordal na ko loolu waaye nag moom yonent yi yonent yi suñu boroom yónne aleyhim salaatu wassalaam mu bañal leen loolu ndax lan ndax rëy rëylu kon nag mu ne alaysa ndax nekkul fii jahannama ca biir jahannama mas wan delluwaay mu biir lil mutakabbiriina ñir ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy rëy rëylu ci kaw suuf ah kay mu ne bu keroogee nag wayu najji llaahu alladina ttaqaw suñu borom nag nee na wayu najji llaahu nee na boroom bi tabaaraka wa taala daldi sauvé daldi muccal alladina ttaqaw ñi nga xam ne ñoo amoon ak ragal yàlla fii ci kaw suuf bi ma faasatihim ca seen ngañaay la mooy ndax seen gëm yàlla ga nga xamante ne nii moo leen waral tey ñu am li nga xamante ne nii mooy alfawz mooy ak ngañaay nga nga xam ne mooy al aljana mooy ar rida mooy ngërëmu borom bi tabaraka wa taala laa yamassuhum suu mbugalum yawmal qiyaam keroog du leen laal mukku mukku wala hum te déet ñoom yahzanuuna ñuy njàq dara déedéet mooy li nekk ci seen kanam yépp ay leer ci ñoom benn njàqate duñ ko am xanaa gisoon nañ keroog ci suuratu Gaafir bi mu naan nit ki buy génn àddina yu malaaka yi dañuy ñëw naan ko allah taxaafu wala tahzanu bu leen am dara lu ngeen di tiit ci li nga xamante ne nii mooy fa ngeen li nekk li ngeen li bu leen tiit te tamit bu leen am njàqare kon nag affaire bi loolu la la dee kon loolu la fii ci yawmal qiyaam loolu la boroom bi di wax nii naan wallaa walaa yamassuhum du leen laal assuu mooy mbugalum keroog de mu ñaaw ma walaa hum yahzanuun te amul dara benn njàq-njàqare buy nekk bu ñuy am de mu ne allahu borom bi nga xam ne nag moo def lii daldi muccal ñii moo tax ragal yàlla tabaaraka wa taala kese am solo kenn du rëcc ëllëg kenn du rëcc yawmal qiyaam lu dul fi nga xamante ne ñoo am taqwa muy ragal borom bi tabaaraka wa taala di topp ndigal yi tey sori li nga xamante ne nii mooy tere yi te yàlla kese tax keneen taxul leneen taxul kon nag mu ne Allahu borom boobu nag nga xam ne moo muccal ñii mooy kan mu ne xaaliqu kulli shay'in mooy ki nga xam ne moo bind lépp lépp moo ko bind waxoon naa la. bàyyil ma waxu ñi nga xam ne évolutionniste yi nga xam ne ñoom fii mu mubin ci cànkute gu mat lañ nekk gu leer nañ ñi nga xam ne dañoo jàpp ne àddina bi daal moo fi nekkal boppam nii benn phénomène physique daal moo xew affaire bi xew bu ñëwaatee ay tremblement de terre ak ay extinction bu amee espèce bu dem rek xeet bu dem rek ñeneen ñëwaat dragon ya dem nañ dinosaures ya dem nañ gaa la dem nañ moom moom gaa yépp dem nañ léegi nag moom li fi des mooy nit ñi golo yi ñëw nañ nit ñi ngi fii léegi après nit ñi buñ demee leneen dem mooy waxi caaxaan yooyu nga xamante ne nii moom lañ ñuy raye ci biir yenn télé yi bëgg koo gëmloo nit ñi mu mel ni nag ay dëgg yoo xamante ni nii yu samp la te lépp nekk baatil caaxaan dëgg kon nag mem ne ne allahu seen borom de xaaliqu mooy aji bind lee kulli shay'in lépp rek wa huwa ta moom ala kulli shay'in ci lépp wakiil mooy ne lépp lu nekk rek ci moom lay dellu de boroom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ni nii moom moo ciy soppandiku lu neex amul dara lu xew amul dara luy yëngu amul lenn lu dul ne borom bi tabaraka wa taala loolu la wakiil la ci moom de mooy borom bi ci moom lay dellu te ci moom la jóge te moo ciy soppandiku di ci def moom li neex wallahu taala mooy boobu de moom la de mooy azza wa jalla waawaw lahu ñeel na ko maqaalidu samaawaati li nga xamante ne nii mooy caabi asamaan wërsëgu asamaan caabi biir ak biti lu feeñ ak lu nëbbu borom bi tabaaraka wa taala la ñeel wal ardi ak li nga xamante ne nii mooy suuf gis nga trésor asamaan ci wàllu borom bi tabaaraka wa taala waaye trésor suuf li wàllu am amu nit ñi ak li xam ne lu raw am amu nit ñi lépp ci loxooy borom bi tabaaraka wa taala la ne mooy borom bi tabaaraka wa taala ci boppam moom moo ko moom de moo ko yor walladina kafaru waa ji nga xam gaa yi nga xamante ne nii gàntaa gaa yi nga xam ne ñoom dañoo suul jëf nanguwu ñoo reconnaître wu ñoo xàmmee tey tey tey nangu ne borom bee leen defal lii te bind lépp ñoom lan la ñuy def bi aayaatillaahi ñoom de ci laayay yàlla yéeg màndarga yi wane ne moom lañu war a jaamu sañ-sañam ak kàttanam ak man-manam ak alquran ji bi aayaatillaahi ci laayay alquran yu leer yi yu borom bi ñoom de ñoom lan la ñuy def walladina kafaru ñi weddi laayaay boroom bi ñoom ulaika xaasiruna ñooy ñi perte de mu ne qul wax leen ne yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laajal kuffaaru quraysh yi rek ne leen afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jaahilun mu ne laaj leen ne leen afa gayrallaahi qul wax leen afa gayrallaahi ndax yéen daal lu dul yàlla leneen lu yàlla ta'muruni moom ngeen may digal daal di ma ci xëcc naan ma aywa a'budu jaamul keneen ku dul borom bi ayyuhal jaahiluuna yéen ñii nga xam ne da ngeen a sànku da ngeen a réer gis nga nag mbir mi lii la waa Màkka lii lañ doon ragal nag lii lañ doon bañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen ko wax mais ku sànku lan lay bañ a ñu naan ko ay ayyuhal jaahiluun yéen ñi sànku lan moo tax mooy alxuraan nañu wan ne des fois il faut ngay wax affaire yi mu leer ndax gis nga boo waxul mbir yu lu leer nekk fi di nëpp nëppal affaire yi mooy pour sànku sax dina jàpp ne moom lim nekk dafa baax alors sànk ci kaw suuf rawatina ci suñu réew yi ñoo xam ne dañoo jàpp ne kat liñ ne baax na parce que amul kenn ku taxaw wax leen ne yéen ñii li ngeen nekkee baaxul waaw mooy ñu leen koy waxee daanaka sax xoolal fii mu ne musique kat yeeg gaa yoo yoog làmbkat yi gaa yi ni ñu koy waxe ñoom dañuy jàpp ne sax liñ ne baax na waaw parce que daanaka ñiy wax diine sax ñiy wax l'islam ñoom ci seen bopp ak sëriñ su bari dañ koy seetaan bala ngaa xam ne dañ koy seetaan mooy boo leen déggee ñu wax nga xam ne kii seetaankatu làmb la seetaankatu football la kii xam na championnat bi te xam na tëggkat yi xam na comédien yépp xam na leen te wallaahi ku mel noonu nag foo ko gisee boo ko laajoon wallaahi ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñim ci xam bariwul loolu maa la ko wax fii mu ne yee rafet kese te njortu gu rafet lu baax la loolu dafa baax nit da ngay rafet njortu waaye nag warulaa yóbbu tamit ci naïveté mooy nga nekk koo xamante ne nii da ngaa toog waaye nga mel ni benn mouchoir boo xam ne ku ñëw def la lu ne déedéet affaire yi lenn la mooy ne gars yi bu doon lii nii yonent ma lii ko boroom bi wax loo ne ko waxal waa Makka ne leen yéen ayyuhal jaahiluun yéen ñiy weddi yàlla di ko bokkaale di jaamu laat. ay Uzza ay matt yu ngeen defar ay wurs yu ngeen tëgg teg ko ne yàlla la waaye yéen ñiy jaamu ab système jàpp naan waaye lii la buñ wax ñu naan la liberté mu nekk yàlla ngoo xam ne moom lañ teg gis nga statut de la liberté gars yi jàpp ne c'est la liberté qu'il faut voilà liberté de penser liberté de vivre liberté de def lu la neex liberté de summeeku waaye liberté de sol lu jot nag ñu ne non non moom bokkul ci liberté yi quoi nit moom jigéen waru la mën a nekk di sol lu jot waaye taxaw fële di ko forcer boo xam ne moo koy defloo waaye moom jàppuñ ne moom ndaw si fii mu ne bu summi woon lépp di def ni ñoom di sol ay daggit ay yooyu moom garaawul c'est la liberté waaye kooku bu xëyoon ne bon léegi man lii sama liberté man mooy ma sol lu jot comme ni sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha soxnaay yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi wa radiyallahu anhunna wa ardaahunna di solo ñu ne ha ah, non non non lii du liberté am daa ñu ko nar a forcer quoi boo demee baayam la boo demee jëkkëram la boo demee magam ji la lan moo tax parce que dañoo jàpp mooy loolu la mooy euh, yëfi caaxaan kese leen neex te gaa yi nanguwuñ ne ba léegi nag bu dee gaa yi mel noonu amul ko leen di wax dëgg wax leen ne yéen ñii li ngeen nekk baaxul ayyuhal jaahilun lool gaa yi dañuy foog ne li ñu nekk lu baax la moo tax loolu lu garaaw la loolu nëpp nëppal gi xew nga xam ne nit day nekk ci dara ba dee ba faatu te lépp di ñépp xam ne caaxaan la mais ñu koy tagg di ko tagg mu mel ni waliyub ab waliyub yàlla moo génn àddina te ñépp xam ne caaxaankat international la woon lan moo ko waral lu dul lu mel nii nëpp nëppal dëgg bañ a wax nit ñi li ñu doon bañ a jël yi teg leen point yi teg leen ci i waaye jël trait